waa ji ab entreprise moom moo koy gérer mais ils sont incompétents tuyaux yu toj yi manu ci dara waaw commune baa ngi salté te ñoom ñoo ko war a gérer ñu leen di fay ketu dëkk bi waaw moom entreprise am lañ jox mu gérer ngir mu gérer li nga xamante ni mooy mbalit yeeg yoo yoog yooyu yëpp walla mu war koo toppatoo mais tey la commune bi gën a salté ainsi de suite ak nangam waaw mais est-ce que kooku dañuy toog rek naan graw non kenn du wax graw kenn du wax garaawul dañuy dem wax ko ña nga xam ne monsieur le maire mi nga xam ne mooy l'autorité bi nga xam ne moo ko fi moo ko recruté ak ngir ah waa ji euh, di euh, euh, di daldi di ñu di ko fay jële seet ñoo xam ne moom ils sont vraiment ils sont vraiment compétents quoi waaw kon mu ngi noonu aw ya'lama zalika soit ngir da koy wax ngir ñu jële ko fa walla nañ ko ko mettre mu xam mbir yi ne lii moo xew minhu ca waajoojee li yu'amilahu ngir mu jëflanteeg moom bi muqtada xaali la la la tolloo xaalam mooy bu dee ne day ñëw ne ko bo xam nga lan la convoqué ko ne ko ah j'ai reçu des plaintes voilà comme quoi euh, le travail euh, euh, n'est pas fait comme il faut voilà si vous pouvez faire quelque chose en tout cas parler à vos à vos ouvriers pour que ça ne se reproduise waaw man kat jote naa fi ñoo xam ne ñu ngi kalaame nee nañ mbir mi liggéey bi daal régie bi comme benn euh, <laughs> immeuble boo xam ne dañ koo jox benn régie boo xam ne mooy toppatoo mbir yi léegi ñu gis ne am na problème syndicat bi gérer mbir yi dañ ko ko war wax ne ko ah ki nga xam ne mooy nettoyer fii de ah nettoyage bi daanaka léeg-léeg du ko def te dañ ñu ne ci contrat bi tous les jours da ko war a def ba mu def samedi ak dimanche wala bu ba mu def dimanche mais des fois on constate que se pas fait ou bien c'est mal léegi nag nga wax ko seen nit bi nga xam ne ñooy toppatoo yooyu di gérer loolu wala régie nga xam ne ñoom bu boobaa soit ñu jële ko fa wala ñu gis ko ne ko ah am na ngay plainte nag yu ñu fi am ñuy ñuy clamer faut faire attention parce que Euh, vous euh, on vous avait pris pour ça et les termes du contrat li mu wax waaw kay wala yaxtarab bi mu bañ a waroo ci yi mu koy wan bu ko gisee muy ñëw ñuy jaay ne xam nga gars yi bu gisee chef yi di ñëw wala euh, ñuy gaaw di ñu liggéey di ji dëgg la. bu leen gisee wala eh, il travaille bien wala ñu xam ne inspection am na yaa ngi lay war a ñëw ngir xool affaire yi on est sec on est tous comme ça mais sauf que yu li nga xamante ne xam na ne mais gars yi les fois du ñëw voilà tout simplement à l'hôpital c'est comme ça toilettes yi duñ ko nettoyer lu dul xam nañ ne inspection am na tu personal bi dañuy nettoyer bàyyi yeneen yi nga xamante ne mooy particuliers yi ñi malades yeeg ñi ànd ak ñoom kenn du mën a dugg kenn du ko loolu du yoon ñu xam ko xamal leen ko soit waa ñu wax bu ko defee ñooñu wax ak moom wala ñu jëli leen fa bu jaree ñu ñu dégager leen nangu contrat bi rupture de contrat parce que ñoom ñoo def lu tax ñu war koo dagg jëli ñeneen loolu lay wax non non wa an waaye ngir autorité bi ci ko chef daal di dox fii an yaxussahum ala al istiqama mooy li ñu wax sànq mooy mu ñaax ko ci mu taxaw nag jubal quoi ne ko nag ah il faut réparer ça il faut plus que Euh, je reçois des plaintes comme ça voilà waaw loolu bëggatuma koo déggati vraiment parce que c'est pas normal aw bi bihi wala mu daal di koy soppi ah waaw mu daal di koy soppi rek waaw waaw seet keneen koo xamante ne moo gën a yem waa voilà daal di koy jox affaire yi mu ngi noonee léegi mu ne alxaamis juróomeel bi an yakuna mu jaahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal muhaajiri bi shurbil xamr wa musaadarati nnaas wa axdi al maksi wa jibaayati al amwaali zulman wa tawalli al umuur al baatila fa yajuuzu zikruhu bimaa yujaahiru bihi wa yaxrumu zikruhu bi gayrihi min al uyuub illaa an yakuuna li jawaazihi sababun axar mimma dakarna mu ne cinquième muy avant dernier bi mu ne bokk na ci yi nga xamante ne wàll yi nga xam ne mooy nga tudd mbon waaja tasvirul muslimin waaye jëw day nekk loo xam ne dañ naan la def ko demal waxal mbir mi mu leer laa wax ci waaj yi wala ci gaay yow mu ne an yakuna mooy waaji nekk mujahiran bi fisqe mooy ab kàccoor la boo xam ne ne ci dara waaw te loolu ak a bari léegi sauf ñun <laughs> li ñuy tudde tàccoor am na yoo xam ne taxaw di wane ci public ak tàccoor te la taxaw di fekk ci ñu lay wane ci télé yi tàccoor te la <laughs> waaw taxaw nekk musicien bu mag muy yóbbu gaa yi di jiiri tëgg ay ay ay ay concert wala di dëgg ay ay ay ay ay ay ay ay ci grand place yeeg feneen grand théâtre yeeg feneen ak feneen ak salle yu mag yi mais loolu ak kaccoorte la ki ni i mane la seen ah xam nga lu tax affaire bi bizarre ci yow parce que ñi nga xam ne ñoo naan dañuy wax diine ñu welloon dañ koy déglu ñu ñoo xamante ne nii ci loolu rek lañ newee loo xam ne dafa évident woon mbir mooy yaa mu xam saaral munkaru ma'ruf waaw li nga xam ne moo ñaawoon daa mel nekk loo xam ne mooy li normal képp ku koy wax dina ne saa yi xanaa dafa dof saa yi saa yi il n'est pas normal ah. mais li mu wax ne yooyu ay affaire kàccoor la ma ne la loolu mooy kàccoor tey ji la nag waaw soirée dansante soirée 31 décembre soirée tabaski soirée korité képp koo xam mooy kooku nëbb ci dara ñu naan musicien liw mooy dëgg bërëb sàngam nangam nangam ah entrée bu dee homme trente mille femme entrée libre amut lu may fay bu dee góor <laughs> juróom benn junni wala yooyu mais loolu ci boppam mooy ak teg parce que yi na fee yi na fee kooku par exemple ak kàccoog tey moo ko def ko ci kooku noonu ku mel noonu mu ne la waa jooju mu nekk <laughs> lool wala boo xam ne nankatu sàngara la boo xam ne la mujj dara day wala loo xam ne du medd kër la waaye moom ci boppam mooy jël ay vidéo di ko publier du sax loo xam ne daa am ñu ko bett ndax loolu dafa xaram waxoon naa la ko gis kuy def lu dul noonu nga jël ko euh, caméra cachée daal di koy euh, loolu dafa xaraam lu garaw la mais waxuma la loo xam ne moom moo ko jëlal boppam wane boppam ñu koy wane bi muy dugg ci baar bi na def ses di ko wane di ko publicité ay ay ay di ko ay follower wa gars yi di ko suivre ñii di like ak nangam mais kooku loolu la nëbbuwul ci dara ku mel noonu kooku moom tudd yu ñaaw yooyu kooku daraa ci dem parce que moom na ci yooyu tamit boo fi njemboo comme liñ la doon wax sa awra yi nekk ci midi ngay dóorantee ko tey mais sa li ngay def ak fisq mooy yow li yàlla ne waxal way ngëm yàlla yi ñu sadd seen nëbb seeni seeni awra yow nga génn ko ñu midi tele yëpp braqué la nga ne la ngay làmb doo daj tus yaa ngi ci lu yées waa léegi sa dëkk sa ñëpp da loolu mooy ñun dama xam ne daa am dañ ñoo pikiir wala déet fii mu ne lii may wax am na ngaa kii kii kii kii kii kii est-ce qu'il est normal kii nii kii dafa il noo kii moo ñeme yàlla waaw dama naan leen nag gaa ya tax nga jàpp ne maa ñeme yàlla ñoom ñoo ñeme yàlla ak yow te ñoo la réer te ñu naan kilifa lañ parce que ci yooyu lañuy ñuy kof kofee ko kof koxi wala yaazu billah waaw kon mooy koo xam ne dafa feeñal nëbbul dara ak kàccoorteem ak bid'a waaw comme Serigne yi ma la doon rek naan ci suuf yi waaw ay biddaa kese la nekk di ko feeñal nag ñu ay cérémonie ñu koy publicité muy dajale mbooloo yi waaw ma ne muy dajale mbooloo yi muy dajale mbooloo yi kookee ke la waaw kooku dafa feeñ ak fiskam aw bi bid'ati yi wala ak bid'am bu leer nañ exemple kal mujaahir bi shurbil xamr ki nga xam ne mooy di ñoon xëy dara la nëbbul li wane ne moom yi gën cher ruum lay naan waaw bu riche yi lay naan waaw ñoom Kronenbourg waaw wal naan une bonne bouteille on s'est partagé hier soir une bonne bouteille dans une place euh, euh, euh, de de la capitale waaw bouteille boo xam ne il a mille sept cent lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko defaroon on a déboursé ngir man koo am moom on s'est partagé entre copains quoi pour faire la fête wane ko ci réseaux sociaux yi kooku <laughs> wa musaadaratin naasi ak tamit nekk koo xamante nii Euh, dafa ñeme yàlla waaw waaw ku ñeme yàlla goo xamante ne nii ak ñeme yàlla am daa fees <laughs> waaw di sàcc musaadarati naas wa axdil maxi di sàcc nit ñi koo xamante ne ab police la taxaw ci tali bi beneen bu siiwan yi moom daal bu bëggee attaayaam daal wala bëgg attaaye sol tenue bi ne xaar leen ma ñëw génn ci tali bi première oto <coughs> taxawil ne nga taxaw mu fab say permis dem taxaw ne wàcc ci ñu bari cinq ku ñëw deux mille cinq cents pour nga jëlaat sa permis wala mille mooy deux affaires yi ñu dajaleel ko mooy deux li jënti fi dix mille francs daal di xool daal di demaat kër ga jaar ci boutique bi jënd warga jënd kii ñama ñama yi jëm yooyu suukar ak yooyu ne faam li jënti naa mbir mi loo wax sa waay xam nga ne sa sa góor a man ci gaay waaye jox ma sa juróom biisal fii nag ah ah yow ah noonu xam nga kooku <laughs> ñun dañu feer <laughs> li mu def di sàcc ale ale li nit ñi comme ça waaw moom tëdd yu yor mooy doo mu dem ci ci ci euh, borom xar yeeg borom yi sàmmkat yi laaj ngeen xaalis sinon bu ngeen jaar fee fii parce que fii c'est classé alors que c'est pas classé seen suufu mbaam la woon ay ngeen caaxaan naan classé bu ngeen joxewul nàngam waaw mooy mooy dë mooy domaine bu nekk waa ji hygiène euh, service d'hygiène la waaw bu xawee soxla xaalis rek daal di dem waaye yow waaw du infraction yenn yi muy signaler du rek du yi muy relever du parce que ngir setub dëkk bi de moom moo bëgg xaalis waaw jël permis ni ñu taxaw fee bu dee police bi gendarme bi ku nekk rek wala mairie bi nga ñëw war a defar lu këyit goo xam ne gratuitement lañ la ko war a defal sawaay na la joxeel cinq waaw boo joxee cinq boo joxewul gars yi duñ la defaral dara loolu spolier alalu nit ñi la tudd waaw wa musadarati nas wa axzil maxi di jël li nga xam ne mooy euh, di di di di mooy euh, euh, mooy liñ naan sawaay genre impôt bu ñuy teg la boo xam ne ci ñoom rek la mooy di la di la taxé loo xamante ne jaaruwul du feeñ ci benn këyit waaw moo tax waaye nee na beneen <laughs> waaye ma xam bu non beneen waaye moo ma ko nettal ne moom la dal quoi <laughs> <laughs> Sénégal la nekk quoi yàgg na fa sax <laughs> fa la nekk mais njabootam a ngi fii ak Sénégal mais fa lay liggéey saa yi police bi da koo jàpp ne ko saa yi ne ko léegi mu ne ko waaw lan la woon mu tuumaal ko affaire yoo xam ne mais xam na ne ji xaalis la bëgg mu ne ko waa léegi loolu laa def mu ne ko léegi da nga may bi waa bindal ma après man dinaa dem fa ñuy fay ma fay waa ji ne ko non xoolal boo joxee mille francs ma jox la sa këyit nga dem mooy jarul may bind nii mille francs waaye bu ma la bindalee cinq mille la ko waa fa nga nar a fay waa dina ko waa baax na bulu la mais ko ko ji bind bind bind nee na sànni <laughs> sànni ko këyit saa ay daal di dem mer <laughs> mooy loolu ñuy jël ci nit ñi nga xam ne amul fu jaar wala ak waa ji nga xam ne day ñëw ci potente xaw ma lan ci marché yi voilà mooy du relevé affaire yi ak impôt impôt domaine yooyu ak euh, douane ñooy ñooñu ñëpp nga xam ne dañuy ñëw di jël ak contourner affaire yi nga xam ne day am luñ ciy jël loo xam ne nguur gi du ko gis loolu lépp la wax façon yu mel noonu nga xam leen mais ñun suñu problèmes yëpp mooy yii ñun ñëpp kat moo ko ci xamul mais fan nga koy jooytoo li ci ëpp ñoom noonu lañ def waaw wal iyaadu billah ñu mel noonu lay wax waaw wa musaadaratina wa ak wa akhdhil maksi wa jibaayatil amwaal di xëcc di dajale alal yi zulman ci toon comme yiñ la wax léegi wa tawallil umuurul baatila ba pare ñu chargé wu ay mbir yoo xamante ni def ay abus de pouvoir waaw yi nga xam ne neen la tegu parce ñoom ñooy politique ñoo la tooñ ba pare bëgg yow yow yaa dugg yow parce ñooy homme de tenue waaw wala eh, yow da ngaa dof booy xamoo lay wax gis nga boo fi dof dof loolu dara doo ko fi am fii ñuy defare permis wala ñuy passer permis c'est moi qui décide yow yaa tooñ gaay gaay wax nga ne leen bu fi wax du am dara ba koy dàq léegi gaa yi ne nit nga leen di tooñ ci lu mu leen neex façon yooyu nga xam ko ñooñ la la yow ñii ñëpp man nga leen a dénoncer ñii ñëpp mën nga leen a doyoons fa yajuuzu ba fa yajuuzu mu nekk lu possible ba lekk lay nekk farata parce bu ñëpp noppee yëpp yi day gën a teelaw mais suñu problème ñun au Sénégal mooy kaw kaay koo koy jooytoo waaw nga ñëw ñu ne le permis bi de ngir nga ñu ñu renouveler ndàngam nga war a jox nga ñëw waaj laaj la lu bari te ñoom ñëpp foo jaar nag ko daal am na luñ ci war a am wal iyaazu bi waaw ah, wa jibayatil amwal zulman wa tawalli al umur al batila fa yajuzu mu dhikruhu bima yujahiru bihi bu boobaa nag li muy def noonu ci lu bon rek ngay tudd ma ah. ñi ma fi tudd ñi exemple yëpp loolu ngay tudd wa yahrumu day xaraam dhikruhu bi ghayrihi min al uyub beneen ayib bu nekkee nag bu bu xam ne laalu lak loolu waroo dem nag di ko tudd waaw non police bii lii lay def day jël alalu nit ñi waaw nangam ak nangam boo bëggee sigulu leen benn jour yéen inspecteur wala yéen ñi nekk chefam ngeen fi muy pla fi muy taxaw tous jour jours nga xool nan lay doxale ngeen xool bàyyi leen fa kenn ngeen xool vérifier loolu mën nañ la ko may waaye manoo ci dugg naan waaye këram nangam ak nangam non parce que këram loolu bokkul ci autorité kii bu boobaa waroo ko tuddal lool loolu la lay wax. illaa an yakuna li sababun aaxar lu dul moom possibilité nga tuddal ko lool beneen sabab moo tax nga war koo tuddal këram wala en dehors de ses fonctions yeneen yu ñàng yu muy def bu dee am na beneen sabab boo xam ne dana yóbbi ci nga wax ko waaw kay bu boobaa man mën nga koo wax mimma zakar naa kii ñu tudd waaw waaw bu dee na këram tamit dafaa nekk ah di tooñ ña fa nekk di tooñ waa dëkk doom yi nga xam ne autorité bi non seulement man na ko ci kan ko tali bi waaye it côté boobu parce que ñoom ñoo yor sécurité ministère de l'intérieur de tout le monde ak justice am nañ collaboration justice ñooñu bu boobaa nga tuddal ko lool ngir tamit mu fajaalalale bu boobaa loolu lay mën a nekk mais noo amoo ci droit le dernier al <laughs> imam ne as-sadisu dernier bi nga xam ne ci la jëw di possible ba léeg-léeg day farata mu ne at-ta'rif fa ida kaana al insanu maarufan bi laqabin kal amashi wal araj wal asam wal ama wal ahwali wa gayrihim jaaza taarifuhum bi dalik wa yaxrumu itlaaquhu ala jihati tanqis walaw amkana taarifuhu bi gayri dalika awla fa haadihi léegi nañ yem fii ba bala muy kon dernier baa ngi mu ne dernier bi ak taarifu mooy koo xam ne dañoo war a xam kan la nga war a xam wax ne diw mais sauf ko boo nee diw waxturam kenn du ko xam en général sauf que nag boo nee diw mi nga xamante ni mooy ki nga xam ne dafa am handicap moteur bi ñëpp xam ko wala boo nee silmaxa mooy silmaxa bi rek gaa yi nga wax gaa yi sauf que foofu boo nee silmaxa bi ñëpp xam ki ngay wax parce que moom kese fa silmaxa par exemple mais boo waxee turam il faut gaa yi di laaj mooy kan kan loolu la lay wax wala nga ne loolu lay wax nii quoi <laughs> mooy koo xam ne dañ koo war da war a wax kan la quoi ñu xam kan la waaw waaw loolu lay wax nii <laughs> waaw boo xam ne bu xam nga loolu du di tudd nit naan défaut bam am loolu ci charia da koy tere mais bu dee li tarif loo xam ne bon day jafe tout le temps gars dañ naan moo kii bi muy wax man nga wax sax ba dem gars yi duñu xam kan la mais boo waxee ne mooy ki nga xamante ne nii euh, borom ki nga xam ne benn tànk la am waaw wala ki nga xam ne benn bo benn loxo la yor ñëpp xam kan ngay wax loolu la lay wax nii loolu lay wax ne loolu nag du possible nag lu dul ci dañ koo cadré ah fa ida kaana ci lay wax ne ida ida kaana bu dee daa nekk al insaanu nit ki ma'rufan bi laqab boo xam dañ koo xamee comme ab surnom ab surnom boo xamante ne nii moom bu ñu ko waxee ñu kal amash comme al imam al amash ah. waaw al amash xam nga mooy koo xamante ni nii euh, euh, mooy bët yi koo xam ne danoo am ay laase ak yooyu nga xam day yàgg ba problème bu bët quoi ak yu mel noonu nga nga wax kooku comme ni ñu wax mooy silmaxa bi wal aaraj wala ki nga xam ne mooy euh, dafa am ak kii ak ak ak laago ak lafañ gum am ci tànk bi nga xam ne boo ko waxee rek gaa yi xam kan ngay wax moo tax pour ñii muy kii yëpp ay tur la al Sulaymaan Mihraan al dëkkoon Kuufa boroom xam-xam bu mag boobu te mu dundoon ñoom imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi Sulaymaan gis dinañ ko wax xadiis boo fi laaj yàlla aba ci wóor na boo ma dama lay jégg fii laa wax <laughs> moom pourtant Sulaymaan ibn Mihraan al la tudd waaye ñu koy wax al-A'mash moom la siiwee haddathana al-A'mash parce que dafa siiwee loolu buñ ne al-A'mash moom gaa yi xam ne ah diw mii lañuy wax comme yu mel noonu pourtant euh, ci mbindam la loo xamante ne nii euh, euh, nu mu tudd lu mu bëggoon loolu ci kaw noonu loolu dañ koy may waaj waaw waaye mu ne kal wal aaraj te aaraj al aaraj tamit tur la <laughs> ñi ay turu muhaddis ay borom xam-xam yu mag a mag a mag voilà loolu la lay bu siiw bi bi nga xam ne as-silsila az-zahabiyya Abu Zinad an al an abi hurayrata malik waaw an abi zinad an abi hurayra al a'raj moomu nga xam ne dafa amoon ak laado abdurrahman ibn hurmuz ibn kaysan al a'raj la tudd waaw abdurrahman ibn hurmuz la tudd ibn kaysan mais dañ koy wax lii mu siiwa mooy al a'raj fii mu ne bari na ñoo xam ne boo nee wax al a'raj ñu tuddoon wóor na du ñu ko xam waaw nekkoon taalibe imaam abu hurayra génn àdduna 117 rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an saydina Abu Hurayra ñu koy dàkkantele tam Abu Daawuda ak kunyaam Abu Daawuda Abu Haazim Abu Muhammad waaye laqabam al A'mash lañ ko doon wax non non al A'raj voilà al A'raj kon mu ne la comme yooyu noonu lay wax ne la <laughs> am nga asam mooy koo xamante ne nii euh, dafa tëx mooy du dégg quoi déggam neexul man ngay wax da ngay yuuxu ci kaw te du la dégg ah ah nga wax wax ci kaw ngay wax mais euh, xamul li ngay wax ah waaw ñooñu noonu par exemple yooyu la lay wax ne la bu dee boo yooyu euh, ñoom Yazid ibn al-Asam <laughs> waaw te asam amru la tudd waaw waaw loolu par exemple loolu la lay wax ne loolu bu boobaa yooyu day mën a nekk kal asam mi waaye wal ama ak ki nga xam ne ñu ne silmaxa bi waaw waaw waaw ah, léeg-léeg nga dégg ñu ne la waa ji ak darif c'est la même chose waaw mooy ki nga xam ne dafa silmaxa waaw waaw loolu loolu day mën a nekk day mën a nekk waaw loolu kenn terewu ko waaw Muhammad ibn Minha ibn Minhal at-Tamimi mais moom silva xalawa moo naam ñaa ad-Darir Abu Abdillah ad-Darir al-Basri waaw loolu euh, par exemple doone bon gaa yi lan moo tax ñu koy wax loolu nañ jaar ci turam kese quoi déet dañ naan la loolu mën naa nekk waaw wal axwal mooy ki jël waaw al axwal tamit ci yooyu la mooy ki nga xam ne dafa jël quoi waaw lool ci bët yi kooku tamit dañ koy wax al man nañ ko wax waaw <laughs> al axwal Aasim axwal par exemple te moom Aasim ibn Sulaymaan la tudd al axwal waaw Yaxya ibn Sa'iid ibn Qattaan al-Hafiz al ibn Farrukh ibn ah, ah, Yahya ibn Sa'id boobu al-Ahwal waaw <laughs> kii ni mooy Asim al-Ahwal waaw génn àdduna cent quarante et nekkoon sëriñ bu mag euh, euh, moom Asim al-Ahwal loolu lañ lay wax wa ghayri mag mel ni jaaza ta'rifuhum bi dhalika man nañ leen tudde ci euh, ràññee leen ngir nit ñu xam leen ci jaare ko ci yii mu ne lii lañ la may boo xam ne moom daal boo ko waxee nii xam nga lool moo taxoon imaamu Zahabi doon wax ne eh, kii eh, eh, Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadiyu ibn Ulayya xam nga moom doomu Ulayya Ulayya moo yaayam boroom xam-xam bu jigéen la woon bu siiw moo gën a siiw baayam ci wàllu xam-xam ñu ko doon dàkkantale mais moom neexu ko woon nekkoon sëriñ ñoom imaamu Shafi'i ñoom imaam Ahmad ak ñoom imaamu Shafi'i da doon bàyyi xel loolu doonu ko woon woowe noonee wa lu dul bu xamee ne gaa yi du ñu xam mu ne ah mooy ki nga xamante ne nii moom la nit ñi di wax ibnu ulayya loolu nag mooy li gën a mat mais sauf que lii lu possible lañ wax moo tax Imaamu Dawabi naan waay waay waay waay loolu dara na wut waay ah ah même bu ko bañee mais loolu parce que foo ne Isma Ibrahim Ismaïl ibnu Ibrahim ibnu Miqsam al-Asadi ñenn ñu bari am na ñoo xam ne bon loolu du borom xam am na ñoom duñ ko xam mais boo ñëpp xam ne waaye loolu. loolu dañ daan la possible na mais li gën a mat mooy li imaamu Shafi'i doon doxale même yii nii yëpp bu dee ne mën ngaa tudd waa ji nit ñi xam ko saa nga jaar ci yii bul jaar ci loolu ah loolu lañu lay wax. léegi nag loolu lay wax mu ne jaaza ta'rifu daal wa yahrumu itlaaqu ala ko comme al-jaahil al-jaahil nga xam ne moom tamit comme loolu la waaw mu ne yii yëpp day mën a nekk euh, bu dee ne dañ koy da koy def ngir ñu xam leen. waaye waaye xaraam nga joyal ko ci wàllu tuutal ko daal di koy euh, minimiser mépriser waaw ah selmaxa boobu gaa yi kan mooy selmaxa boobu rek kooku moom dalay leer ni kii jubluwu ci gaa yi mooy da ko da koy doyabal loolu dafa xaraam waaw dafa xaraam waaw kay loolu foo walaw am kana ta'rifu bi ghayri dhalika awla mooy li ñu doon wax sànq mu dee ne yii yëpp man na koo moytu wax ne mooy diw ba ñëpp xam ne mooy diw te doo jaar ci défaut boo xam ne moom la am ci wàllu mbind bu boobaa amoo droit di wax loolee waaw lool moo tax boroom xam-xam yu bari yu ñuy tudd ñoom Ataa ibn Abi Rabah façon yooyu mais ñoo ñëpp ay handicapé lañu mais Ata ñu bari xamuñ ne handicapé la lu tax parce que kenn doonu ko parce que boo nee Ata ibn Abi Rabah xam nañ ko Ata boo waxee Ata xam waaw kon kooku ñëw di di di jaar ci handicap euh, euh, euh, lu ko yàlla teg ci yaramam di ci jaar ngir wax lool lool mu amoo ci droit day xaram voilà mu ne nag fa haadi imam di tëj mu ne fa haadi sittatu asbab lii mooy juróom benn sabab zakaraha al ulama boroom xam-xam yi rahmatullah dañ koy tudd wa aktharuha li ci ëpp mujma'un alayhi ñoom ñépp ci d'accord wa dalailuhu ay tegtalam nag yu wan ne lii mën naa nekk min al ahadith as-sahiha ñu ngi bu ci nekk ci yii ñu la wax siis yi juróom-benn yi ñu ngi ci hadith yu wér yi mashhura siiw lool fa min zalika bokk na ci hadith yooyu léegi nag mu war a dugg nag ci hadith yi nag jotaay bii di ñëw insha allah commencé ko hadith mille cinq cent trente et un